Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidi l-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaati alhamdulillah wa s-salaam fi l-baabi ath-thaalith wa thamaaniin ba'da l-mi'a وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال وفي رواية من آخر سورة الكهف رواه مسلم رحمه الله تعالى kon al imaamu al nawawi rahimahullah mu indi hadith numéro mille vingt et un euh, junni ak ñaar fukk benn ginnaaw bi nga xam ne ci lañu gis li nga xamante ne moo doon hadith bu gudd bu mille vingt bi nekkoon mu ne woon waan abi hurayrata radiyallahu anhu annahu qaal wakkalani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi hifdi zakati ramadan fa ataani a fa ataani atin fa ja'ala yahsu min at-ta'am mooy bi ko yoneen saai sallam gardeloo tàndarmay muurum koor mi iblis ñëw di ci faxas di lekk waaw di tibb di ñaan ko till muy daanoo waaw gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna léegi tey ñu war a gis xadis bi ci tegu avant dernier avant ñuy tëj bunt bi muy xadis mille ak ti ak ñaar fukk ak benn mu ne waane bi Darda yi mu ngi jële ci saxaaba boo xam ne dàkkantalam la gën a siiwe muy Abu Darda di Uwaymir radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa hmm? anna rasulallahi kenn dawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam qaala neena man xafida képp koo xam ne wattu na ashara ayatin li nga xamante ne mooy fukki laaya min awwali ci njaalbeenu suuratil kahfi ci njaalbeenu euh, saaru suuratul kahfi saar boobee usima dees na ko muccal dees na ko préserver min ad dajjaali ci masiixu dajjaal kàcckat bu mag bi mu ne wa fii riwaaya am na nu xadiis bi ñëwee dana min aaxiri man xafida ashra fukki laaya min awali ci wu njëkk suuratul kahfi mu ne am na riwaaya boo xam na dana min aaxiri suuratul kahfi dana fukki aaya ca jeexital ba ca fin ba saar boobee di suuratul kahf mu ne rawaahu soloo na ko muslim al imaam abul xusayni muslim ibnul xajjaaj al-Qushayri an-Naysaburi léegi laaj mu njëkk mi mooy est-ce que kan moo keneen est-ce que moom danga ko solo ñu ne la déedéet al imaamu Ahmad di sëriñam ak mbokku taalibeem te tamit di sëriñam tamit di sëriñam gisoon nañ xarit bee bële bi jiitu woon euh, mu ne haddathana Abu Dawud Sulayman ibn al waaw muy Zeyna Abu Dawud tamit nekkoon sëriñam moom imaamu non maanaam pour man amaam aw wax Eh, nu mu tudd waaja imaam at-Tirmidhi non <laughs> ah, mooy imaam imaam imaam du sëriñam mbokku taalibeem la imaam Muslim ak imaam Abu Dawud imaam Ahmad moo doon seen sëriñ rahmatullahi alayhima ñoom ñoo ko solo ki ji nga xam ne ñoom lañ yàgg gis imaam Tirmidhi am na lu solo mais moom ci beneen kàddu salaasa ayatin la wax man qara'a salaasa ayatin min awwalil kahfi ku képp koo xam ne tari na kii mokkal na wattu na ñetti laaye ci njàlbeelu suuratul kahf waaw euh, kon loolu bon ñeneen am nañu kon ni ñeneen ñoom al imaam al hakim abu awaana ci musnadam bi na ko abu nu'aym mustakhraj bi al imaam al baghawi ci sharh imaam an-nasa'i ci al yawm amal al yawmi wal layla kon al imaam muslim abul husayni rahmatullahi alayhi nan la ko indee al imaamu muslim rahimahullah mu ngi ko indi ci kitaabul masaajidi wa mawaadi'i salaa baabu fadli suuratil kahfi wa aayatil kursiy wa haddasanaa mu ne wa haddasanaa Muhammad ibnul Musanna mu ne nettal nañu nettal nañu suñu sëriñ di Muhammad ibnul Musanna di Muhammad ibnul Musanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi Abu Musa al-Basri az-Zamin al-Basri rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Mu'az ibn Hisham mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Mu'az ibn Hisham di Mu'az ibn Hisham ibn Abi Abdillah Sunbur ad-Dastuwaa'i Abu Abdillah al-Basri rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathani abi mu ne nettali nañu sama baay muy Mu'az ibn Hisham di Hisham ibn abi abdillah sumbur ad-dastawaay abu bakr al-basri rahmatullahi alayhi an qataadata moo ko jëlee ci qataada di qataada ibn di'aama ibn qataada ibn aziz ibn amr ibn rabi'a ibn amr ibn al-harith ibn sadus abu al-khattab as-sadusi al-basri rahmatullahi alayhi an salim ibn abil ja'd moo ko jëlee ci salim ibn abil ja'd ji salim ibn abil ja'd rafi' abu asma al-Ghatafani al-Ashja'i mawlahum al-Kufi rahmatullahi alayhi an Ma'dan ibn Abi Talha al-Ya'muri al-Ya'muri <laughs> Ya'muri muy Ma'dan way dinaa loolu dax may ree daan an Ma'dan ibn Abi Talha ñii am nañu naan Ma'dan ibn Talha ñii ne Ma'dan ibn Abi Talha al-Ya'muri al-Kinani ash-Shami ad-Dimashqi rahmatullahi alayhi en fait Ma'dan an Abi Darda après naa ñëw an Abi Darda mu jëlëg Seydina Abu Darda di Uwaymir ibn Malik ñii ne ibn Amir ñii ne ibn Sa'laba ñii ne Abdallah ibn Abdillah ibn Qays Uwaymir ibn Zayd ibn Qays ibn Umayya ibn Amir ibn Ali ibn Ka'b ibn al-Khazraj ibn al-Harith ibn al-Khazraj al-Ansari si woon ci Abu Darda al-Khazraji radiyallahu ta'ala anhu xam nga lu tax mu ne anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala man hafiza ashra ayatin min awwali surati al-Kahf usima min ad léegi xoolal imam muslim mu tekki dinaa ñëw ba léegi li ma naroon a wax mu ne waxaat insha allah wa haddathana muhammad ibn musanna wa ibn bii mu jëla ko ci ñaari sëriñam mooy ki njëkk a jële ci kaw léegi muy muhammad ibn musanna di az-zamin al-hafiz al-basri wa ibn bashar ak xaritam bi ni muhammad ibn bashar ibn usman ibn dawud ibn kaysan al-abdi abu bakr al-basri siiwoon ci bundaar ñoom ñaar ñii ku ci nekk ci ñoom ñaar sëriñ la ci imaam al-Bukhari imaam Muslim imaam Abu Dawud at-Tirmidhi an-Nasa'i ak Ibn Maaja ku ci nekk tonga ñii jàngal la rahmatullah alayhima voilà léegi eh, ñoom ñaar xaalaa mu ne wax nañ haddasanaa nettali nañu Muhammad ibn Ja'far mu ne ki leen nettali mooy Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali mawla Abu Abdillah al-Basri siiwe woon ci Ghundar rahmatullahi alayhi an Shu'ba mu ne qaala mu ne haddasanaa Shu'ba mu ne ki leen nettali mooy bàyyi jiit leen di Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam al-Wasiti al-Basri amirul mu'minin rahmatullahi alayhi imam Muslim ne xaa taxawul mën di beneen càllale wa haddathani ta nettali na man dong Zuhayr ibn Harb sama beneen sëriñ di Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad Abu Khaysama an-Nasa'i al-Baghdadi rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Abdurrahman ibn Mahdi mu nekk leen nettali ma Abdurrahman ibn Mahdi di Abdurrahman ibn Mahdi ibn Hassan ibn Abdurrahman al-Anbariyu al-Lu'lu'iyul Basriyu rahmatullahi alayhi Abu Sa'id rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Hammam mu nekk leen netta mooy Hammam di Hammam ibn Yahya ibn Dinar al-Awdi Abu Abdillah ibn Abu Bakr al-Basri al-Azdi ash-Shaybani rahmatullahi alayhi mu ne jami'an ñoom ñi ñépp ñu jëlee an Qatada mooy Hammam Shu'ba ah ñoom ñu daal di jële ci ki nga xam ne mooy Qatada ibnu Bi'ama raam na ñoom ñëpp kon an Qatadata gis nañ ko sànq ci tàllale bale bi ha eh, eh, bi hada al isnad sa qaala Shu'ba foofu nag mu ne lii la au lieu mu ne min awwali comme fe man hafiza ashra ayatin min awwali suratil kahfi usra min ad-dajjal képp ko wattu fukki laaya ci njaal beenu suratul kahfi dees na la muccal ci dajjal fii nag waxul dane qaala shuba min aaxiril kahfi dane ku ku mokkal ku wattu fukki laaya ci jeexitalu suuratul kahf waxul ci njëkk njàlbéen bi voilà kon gis nga différence bi moom la imaamul Nawawi rahimahullah naan wa fii riwaaya min aaxiri suuratil kahf voilà mu ne wa qaala Hammaam min awwalil kahf kanta Hammaam moom moom waxul li Shuba wax waaw mooy mook Shuba ñoo ko jëlee ci kan ci Qataada ibn Ruwaah bi Ammaar kanta euh, euh, euh, Hammaam moom waxul loolu moom dane min awwali kama qaala Hisham mooy ñett lañ ñoo xam ma ba ma kii rek xam nga fàttoon ad-Dastawaayi <laughs> waaw parce que mooy mooy càllale bi ci kaw mu wëy waaw Mu'aaz ibn Hisham ad-Dastawaayi sawaay dane woon haddathanii abi muy Hisham ibn Abi Abdillah Sumr ad-Dastawaayi mooy moom la Hisham ak Shu'ba ak Hammam ñoom ñëpp jami'an ñoom ñëpp ñoo jëlee lii sauf que Hisham ak Hammam ñoom dañoo dogg na ci awwali ci njàlbeen bi fukki laaya yi nekk ci kanam la suuratul Kahf Shu'ba nag rahmatullahi alayhi moom mu ne min aaxiril Kahf min aaxiril Kahf mooy ci biti bi te moom dina ñëw léegi moom ci boppam imaam Shu'ba jëlee nañ ci moom mu wax awwal. waaw am na ñeneen dinañ ci taxaw ci loolu loolu mooy wane ne kon moo tax boroom xam-xam yi ñenn nootal ne waay mbir mi mooy fukk yu njëkk yi la du yu mujj yi am ñu ne bon loolu lépp li gën a wóor daal nga jàng ñoom jàng fukk yu mujj yi yu njëkk yi ak yu mujj am ñu loolu lépp lu ci gën a simple mooy nga jàng suuratul Kahf bi yépp bésub àjjuma mu jeex <laughs> waaw yow dugal nga lépp waaw léegi mu des waaye imaam moo at yi bi nga xam ne moom dañuy ñett ñetti laaya waaw loolu moom li gën a dëgër mooy loolu charge la quoi am na ñu koy jéema boole ne bon loolu dàqantewul ak lee mooy ku ku ku tari fukk tariwaale nga ñett am ñu ne non dañoo dañoo dañoo wàññi mbir mi gin koo woyofal mooy waxatuñ fukk léegi mu gi ñett la waaye loolu lépp ginu la dëgër lool insha allah lim gën a niru mooy waaye shaza mooy boo xam ne dafa beru kon daal mu ngi nii nii la ko al imaamu abul husayni muslim ibn al hajjaji al qushayri an an an naysaburi rahmatullahi léegi ba ñoo dugaat Euh, li taxoon may rey sànq mooy euh, euh, gis nga ci càllale bi yaa vay yow dégg daa ñu wax la benn waaye boo xam ne war nga koo bàyyi xel muy Ma'dan ibn Abi Talha ya'muru an Abi Darda Ma'dan <laughs> hein Ma'dan nii boo fàttale ko ba ñuy wax naan affaire bañ a beru waaw beru moom ay problème kese lay indil lañ la waxoon ndax xadiisu Seydina Abu Darda bi boo fàtt bu ma waxee lii rek di nga fàttale ko insha allah mooy xadiis bi ne te al imaamu ku mel ni imaam Abu Daawuda rahmatullah alayhi daal dina koy solo naka noonu ak al imaamu sëriñam imaamu Ahmadu ak al imaam An-Nasaa'i rahmatullahi alayhi mu ne Abu Darda dafa newoon benn waay bu newoon Sham boo xam ne Abu Darda radiyallahu anhu da ko doon jàngal Alquran mu jekki gisatu ko quoi mu dajeek moom benn bés. ne ko mais yaa maa mii la woon na waa maa ah waa maa maa faala al qur'an alladhi kaana ma kayfa ant wal qur'an al yow ne ko waa maa daan al qur'an da doon jàng ak euh, nu mu ak al qur'an jooju mu ngi def ba léegi yaakaar naa maa daan ah nan la al qur'an ji demee ah <laughs> yaa maa daan léegi ne ko ah, ah borom bi allama allahu minhu ma ahsan na ci rafetal ci léegi Seydina Abu Darda naan ko yow maa daan mais afi madinatin taskunu al-yawma am fi qarya mu naan ko yow fan nga dëkk sax léegi ci ab ville nga dëkk wala ci ci ci village mu ne ko la bal fi qaryatin qariba mooy bu bu jege Hims quoi min al madina mooy madinatu Hims lay wax bu jege mooy fi tubaab yi naan Homs léegi Sidi man benn village bu ko jege laa nekk. mu ne ko mahlan wayhaka ya Ma'dan Abu Darda naka dal nag ay yow Ma'dan man nag dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wasallam yaqulu ma min khamsati ahli abyatin la yu'adhanu fihinna bis-salati wa tuqamu fihinna as-salawat illa istahwadha alayhim ash-shaytan wa inna adh-dhi'ba ya'khudhu ash-shadh fa alayka bil-mada'ini wayhaka ya Ma'dan <laughs> Seydina Abu Darda bi mu ko nee man nag ci benn village la dëkk woo xam ne la grande ville la grande métropole de Homs de Ham de de de Hims mu ne ah madame defal ndànk parce que day gën a saa saa ne amul benn juróomi boroomi kër ay kër yu forme juróomi kër ay waa kër yoo xam ne. ñu foon nag village boo xam ne wala dëkkuwaay boo xam ne kenn du fa nodd ci julli ñuy taxawal julli di ko fa taxawal mooy di ko def ci mbooloo yi lu dul ne saytaane dina leen nodd te wa inna ziba mooy di beru nii di nekk ci àll yi yow kese nii ay dëkk ci village yi yow kese loolu wóoru maa daal wa inna ziba dégg naa yeneen saa salaam mu teg ci ne te gis nga till bi yàqudu ki muy yàqu bu ñëwee di di di di di di rëbb nii gis nga waxoon nañ la ko gaynde gi bu ñëwee fekk les ak njamale yi ak ak ak fasu àll yi ñoom ñépp ñu bal ñu kii surtout yooyu di yor boroom béjjén yu garaaw yi gaynde gi xam na ne bu ñëwee dugg seen biir dañ koy buqi dañ koy mbëkk mbuqi fu biir bi mu mu mu alko moo tax day muus muus day ñëw mel ni ku leen di song waaye xuus ngir gaa tas mu leen di tas di leen tas ba am koo xam ne moom moom kese ci kook lay jàpp waaw mais fekk ñu ngi nekk compact nekk benn gaynde gi day am problème mu ne ko nag yeneen saa salaam loolu la wax wa inna ziba te xamal ne till gi luubi bu ñëwee ci gàtt gi ci xar yeeg mbote yooyu am bu mu ciy jàpp bi muy jàpp ci xar yi mooy bi nga xam ne shadda bi beru kon nag fa alayka bil madain hay maa ngi lay dénk man Abu Darda yow madan maa ngi lay dénk nga nekk di dëkk ak ville di nekk ci ville yi moo tax erreur lañu jàpp ne ñu baax ñu ñu nga ca àll ya xam nga lool idée fausse la <laughs> ah booy seet sëriñ bu mag a mag jarul ngay génn Dakar de bu dee Dakar nga nekk ah Dakar bu sànni gi moom xam naa moom fii moom ku baax waru fee doo bàyyi wax lu amul. Paris fii moom xam naa ay ay ay coloxaar yow woo dëkk loolu awliyaa illahi ñu ngi biir Paris ñu ngi biir Dakar. <laughs> ñu ngi biir biir biir biir Riyad waaw ñu ngi biir yaabu sukkro waaw waaw ma ñu ngi yaabu sukkro Abidjan nga ñëw bi ak ak ak ngay nekk bi seet ci àll bi koo xam ne moom day napp lekk tuuti ci jën yi muy napp ak fruits yi wax ci garab gi lay lekk kookoo gën a màgg ndax nga sa bopp wala ca àllu Casamance bala ñuy dem du ñëw sax Casamance ville si di waaye fu gën a sori nga xam ne maanaam faa dem coono bu nekk na la fekk foofu la ko aay nekk ndax nga fa wow mu ne ko kon nag fa alayka bil madaa'in maa ngi lay dégg ville <laughs> <laughs> <laughs> nag moo nekk nii moo dégg mbir mi Ma'daan ibn Abi Talha ñi ne Ma'daan ibn Talha waaw moom Abu Darda radiyallahu moo ko doon jàngal alquran quoi <laughs> waaw moom nag moo ko jëlee ne an Abi Darda anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qaala man hafiza ashra ayatin min awwali surati al-kahfi usima min ad-dajjal kon ginnaaw lii kon lëkkaale bi ak bunt bi mooy gëneelu laaya yi ñu ngi bul fàtte ñu ngi bunt 184 baabu fil hassi ala suwarin hamdulillah wa ayatin maxsuusa buntu bi nga xam ne day wax di soññe ci ay saar ak ay aay yoo xam ne dañoo amul jagle waaw kon ñu xame ci ci hadis bii lëkkaale mu buntu bi kënee yàlla benn suuratul kaf ah wala ci riwaay bi ne euh, mooy fukki jaal bi fukki euh, aay yooyu am ñu ne fukk yu mujj yi am nañu ngëneel goo xam ne bu màgg la te loolu nag yonent bi saa saa waxuñu ko dul ngir ñu gin cee moy waaw bu dee njaal benn bi mooy bi mu tàmbalee baax a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiru al-mu'miniina alladhiina ya'maluuna as-saalihaati anna lahum ajran hasanan maakithiina fiihi abadan wa yunziru alladhiina qaaluu ittakhadha Allahu waladan maa lahum bihi min ilmin walaa li-aabaa'ihim kaburat kalimatan takhruju min afwaahihim in yaquluuna illaa kadiba fala'allaka baaxi'un nafsaka alaa aasaarihim in lam yu'minuu bihaazal hadiisi asafaa innaa ja'alnaa maa 'alal ardi ziinatan lahaa linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amalaa wa innaa lajaa'iluuna maa 'alayhaa sa'iidan juruzaa am hasibta anna ashaabal kahfi war-raqiimi kaanuu min aayaatinaa ajabaa iz awal fityatu ilal kahfi faqaaluu rabbanaa aatinaa min ladunka rahmatan wa hayyi' lanaa min amrinaa rashadaa. voilà loolu bu dee loolu mooy fukk yooyu. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar waaw kanta bu dee yële nag bu dee yeneen fukk yo yu mujj yo mooy fa nga xam ne mooy ca aaya quatre-vingt-dix non maanaam quatre-vingt-dix parce que cent dix la cent waaw alladina ka mooy mooy wa aradna ah وعرضنا جهنم وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء innaa a'tadnaa jahannama lilkaafiriina nuzulaa qul hal nunabbi'ukum bil axsariina a'maalaa alladiina dalla sa'yuhum fil hayaati dunyaa wa hum yaxsabuuna annahum yuxsinuuna sun'aa ulaa'ika allaziina kafaruu bi aayaati rabbihim wa liqaa'ihi fahabitat a'maaluhum falaa nuqiimu lahum yawmal qiyaamati waznaa zaalika jazaa'uhum jahannamu bimaa kafaruu wattaxazuu aayaatii wa rusulii inna alladina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdawsi nuzula xaalidina fiha la yabghuna anha hiwala qul law kana albahru midadan likalimati rabbi lanafida albahru lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimaatu rabbii walaw ji'naa bimislihi madadaa qul innamaa ana basharun mislukum yuuhaa ilayya yuuhaa ilayya annamaa ilaahukum ilaahun waahid faman kaana yarjuu liqaa'a rabbihi falya'mal 'amalan saalihan falya'mal 'amalan saalihan wa laa yushrik bi'ibaadati rabbihi ahadan voilà loolu mooy li nga wax mooy laay suwaa yi wala yi léegi bon firi bi dañ la koy bàyyee ca tafsir al-Isaia <laughs> waaw parce que j'ai peur que si yow du gala on va hein waaw cop lo lo <laughs> kon Euh, léegi kon laay lii la soit yële mais borom xam-xam yu bari dañoo dëgëral ne mais mooy njëkk yi waaw njëkk yi am nañ luñ ko fexee dajee comme niñ ko waxe bi ujaala euh, wa tasarruf sàgg waaw kon euh, léegi nag mu des waa mais ban lëkkaale la am moo xam laay yi njëkk wala yu mujj yi ak ñu musal la ci dajjaal al imaamu Suyuti rahmatullah mu wax ci xaasiyat Abi Daawud rahmatullah alayhi mu ne imaam al-Qurtubi nee na ixtalafa al-muta'awwiluuna fi sababi daalik ñii interprété di saraa xadiis bi daal dina ñi tey gëndale wax yi wuute nañ ci ban sabab moo nekk diggante aaya yi li la musal ci masiixu dajjaal mu yées mi kaw masiixu dajjaal boo taxawuñ ci noonu parce que àndoon nañ ci taxaw <laughs> waaw mooy kàcc kat bi rek waaw. mooy le boniment le le le plus grand menteur wax nañ ko fan yii daa mel ni si si ah si fan yii ñu ngi ko doon wax moom ma masiixu dajjaal ni nga xam ne day yorub àjjanaakub sawara foofu wax nañ ko fan yii voilà moom la rek waaw mooy l'antéchrist la ko gaa di wax nga xam ne ab piita la benn bët la yor di caaxaan mën a kàcc nag ñii. ñi kàcc ñëpp moo leen dàq kàcc mais nag attention dafa dajjaal yi bari nañu ah waaw ndax imaam muslim solo na xadiis boo xam ne euh, euh, euh, yonent bi alayhi salaam yi dana yakunu fi aaxiri zamani dajjaalun yonent saa salaam nee bu jug jamono dina am ay kàcc kàcc yu mag yu bari yuy feeñ. waaw di pili la ci réew yi la di feeñ sa waay ku ci nekk ñii naan maay am yonent laa ñii naan maay yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñii naan dañ maa yónni yonent bu bees. ñii daan xamrum yonent laa gis moo xamante ne nii eh, eh, eh, moo moo moo gën a gudd sa kër yëpp moom daa gand daa gudd yonent boo xam ne daanaka ëpp na ñaari garabu tàndarma yi ñuy tàllal dina lii la yàllaa ma ko dénk yooyu yëpp ay tàkk lañ waaw wax yooyu yëpp ay waxi nar la waaw yëpp ay waxu nar la ay diw yonent la ginnaaw yonent bay saar saar loolu lépp c'est des explications waaw loolu lépp loolu lépp ay ex loolu lépp ay explication la mooy ne nar la parce que daa wuteeg xawlu saadiq wax gu dëkku gi mu yonent bi alayhi salaam la nabiyya ba'di waaw waaw amul yonent buy ñëw sama gannaaw kon képp ku fi wootewu ak yonent nabi la wax gaa yi nga dégg ñuy wax yi fi kàcc waaw képp ku fi wax ne yonent la loolu mooy preuve dalil bi dina mag buy wane waa ji di expliquer waaw mooy day day wax lu amul waaw day wax lu amul léegi kon masiixu dajjaal boobu ban ban lien la am imaamu Suyuuti eh, kon al-Qurtubi mu ne wuute nañ ci am ñu ne ndax di qissatu ashaabul kahfi muy nettali waa ashaabul kahfi li ñu nekk ci ay ay ay ay lu yéeme ak ay laayaay borom bi tabaaraka wa yoo xam ne képp koo xam ne taxaw nga ci bàyyi ci xel ba takk ko yow dajjaal li muy garaaw garaaw garaaw du la jaaxal du nekk loo xam ne dalay jaaxal waaw te loolu borom bi dina la te doo ci tàbbi ci fitna yooyu bu dee taxaw nga ak saar boobu. am ñeneen mooy mooy li borom bi ne li yunzira ba'san shadidan min ladunna ci jaal beenu ñaareelu aay bi waaw. ndax ba'san shadidan boobu bokk na bi gën a rëy mooy fitnatul masiixid jàll mii woote ne yàlla la ba pare boroom bi jay ko borom bi seetaan ko may ko ay pouvoir yu bari comme li ñu waxoon mu am ajjanaa kub safara waaw nga xam ne day bu dëkk ne leen hé topp leen ma ngay topp ko ñoo xam mu ne na na dëkk bi naat lépp dox lépp dox mu rombu dëkk ne leen topp leen ma ñu bañ mu ne na lépp naaw waaw lépp lu fi baax na dañ mbay ne yëpp lépp dee waaw muy man di rey di rey nii di di kii waaw yooyu yëpp borom bi jox ko ñu ne euh, ba'san shadidan googu mooy mbir moomu nag waaw fitnaam bu rëy googee nga xam ne yonent bay saab saab nee euh, amul benn yonent bu yàlla mos a yónni lu dul anzara amul benn yonent bi alayhi salaam mos a yónni lu dul ne xupp na mettre na en garde ay ñoñam ci ki nga xam ne mooy euh, piita bi euh, nga xam ne ab kàcckat la piita mooy koo xam ne benn bët la yor waaw nga xam ne benn bët la ba pare mën a kàcc mu ne la xat xat xatta nuux xat andara nuuxum xawma xatta sëy naa nuux bi njëkk ñëw sax ci ay ñoñ ñoo xam ne dañ doon bokkaale moom ci boppam upp na ay ñoñam ci fitnatul masiixid dajjaal waaw kon am ñu ne loolu la quoi li yundira ba'san shadidan boobu nga xam ne garaawam tax na yonent bi alayhi salaatu salaam doon doon ko mettre en garde xeet bi bu ñëwee waaw ba ne bu ñëwee mu fekk leen fi moom amul problème maa leen koy resal ci wax ci ci lu gàtt waaw ci wax ju gàtt waaye nag bu nekkee nag dafay feeñ nekkuma fi ku nekk yow yaay yaay jéem a def nag lu tax nga mucc ci te borom bi nag moo may wuutu ci bépp woy ngëm yàlla woy jullit allah allah kon te bokk na ci li nga xam ne moom ngay préserver woo hein suuratul kahf ci ci masiixu dajjaal mooy nga jàng verset yi laay yi nga xam ne ñooy yi njëkk yi wala yu mujj yi sonoon yi jàpp loolee waaw waaw am ñeneen ñu ne c'est que lii jagley saar bi la saar bi yëpp waaw moo tax ñu soloo bokk na ci ngëneel yi ñu wax ci saar bi dinañ ci ñëw sànk insha allah léegi que man hafiza suuratul kahf summa adraku adrakahu dajjal lam yusallat alayhi képp ku mokkal suuratul kahf wattu ko dajjaal dajeeg yow dab la yàlla du def mu mënal la dara du ko sa mbërtal sa kaw waaw kon nag mu ngi noonee léegi affaire bi kon lool la <laughs> kon gisoon nañ ne imaam Shu'ba moom moo wax ci beneen bi <coughs> te du moom kese que euh, yu mujj yi ko wax waaw gis nañ am na riwaay yoo xam ne dana rek man hafiza ashra ayat imaam muslim soloo na ko ah. na ko noonu al imaam boo tax yu njëkk yi mooy bu njëkk ma ashra euh, am na loo xam ne noonu la ko soloowe léegi am feneen foo xamante loolu imaam muslim soloo na ko al imaamu abu daawud imaamu tirmidhi wax nañ la moom ñetti laaya la wax ñetti laaya léegi mu des léegi kon euh, mooy fukk yooyu léegi taxawal fukk yi ci kanam wala ci mujj ñu ne loolu wax nañ ko sànk gis nañ ne ki nga xamante ne mooy Seydina Soba jële ci Qataada nekk ci riwaayu imaam Ahmad na ko no imaamu Tirmidhi ak fii nga xam ne moom lañ gis bu Hisham bii nga xam ne ci Hisham la jóge dañ nekk nii ci imaam Muslim foofu mu ta mooy imaam Soba da koo soloo ci. sunan euh, ci musnad imam ahmad naka noonu boo demee ci sunan tirmidhi foofu mu wax ci yu njëkk yi comme bii fukk yu njëkk yi naka noonu gis nañ hisham moom tamit da ak ad-Dastuwaa'i da koo soloo comme ci mooy xadiis bii ñu nekk fii ci riwaay imam muslim ah naka noonu hammam nekk ca musnad imam ahmad ak imam muslim comme fii ñu ko gisee ak sayyidina abu dawud ak an ak sa'id ibn abi aruba ah, jële ko ci moom muy hammam nekk ca imam ahmad ah, loolee mooy foofu yëpp dañ ne mooy fukk yu njëkk yi ñu jële ci Shuba comme ni ko imaam Muslim daal di euh, euh, leerale sànq waaw boobu mu ne na ko noon al imaam Abu Dawud al imaam an ni ko ci amalu yawm wal layla mu ne min aaxiril kahfi waaw kon te tamit Hisham jëli nañ ko loolu mel noonu riwaaya Sayyidina Abu Dawud rahmatullahi ala al waaw al imaamu Shawkaani nag moom rahmatullah alayhi yi wutewul waaye riwaaye yi wutewul mu nekk fukk yu mujj yi yu njëkk yi wala yu mujj yi li lii daal mooy dajale lépp waaw mooy li wa yow boo ñëwee jàngal fukk yi nekk ci kanam ak yi ci mujj waaw mu jeex <laughs> léegi nag képp koo xam ne bëgg na lu gën a mat moom ma ne jàngal saar bi yëpp mu jeex waaw kay <laughs> bésub juma wala guddib àjjuma jeex na waaw <laughs> waaye wax nañ la riwaaya bi ne aw awal moo gën a moo gën a noon de mu ëpp ñu ko solo Hisham ad-Dastawa'i Shu'ba ci boppam ci benn riwaaya Hammam Sa'id ibn Abi Aruba ak Shayban ibn Abdurrahman an-Nahawi ñoom ñépp dañu ne mbir mi euh, waxuñu ca fin ba mais ci bu njëkk bi Shu'ba moo ko ak Hammam riwaayaam biñ la wax sànq moo tax amaana li gën a dëgër mooy bi ci kanam waaye ngir ñu def ihtiyaatan mooy li imam ash-Shawkani wax nii daa am solo mooy so a jàng saar bi yëpp mu jeex waaw léegi nag ginnaaw lii walillahi alhamdu wal minna mu ñu taxaw tuuti ci li nga xamante ne nii mooy ay ngëneel yoo xamante ne nii euh, rot na ci euh, jàng suuratul euh, Kahf ci ci ci ci yawmul jumaa waaw bokk na ci comme li nga xam ne noonu la ko kii daal di recensé al imam kii al-Cheikh al-Ethiopi bi muy sarah hadis bi euh, ci bi muy sarah euh, sa kii bi muy sarah euh, li nga xam ne mooy Sahih Muslim mu ngi koy leeral mu ne tanbih Cheikh al-Ethiopi al-Makki hafi rahimahullah génn na àddina wax nañ la ay wote deux mille un yooyu deux vingt et voilà rahmatullah alayhi nekkoon ku yéeme mu ne tanbiih waaw attention la ñuy tiire fi warada rot na fii fadli qiraati suuratul kahfi ci jàng saaro boobu li suuratul kahf ahadis ay hadis fa minha bokk na ci maa la nga xam ne axrajahu soloonam al imaamu ahmadu al imaam ahmad ibn muhammad an sahl ibn mu'aaz jële ko ci sahl ibn mu'aaz ibn anas al juhani gisoon nañ waaye mu jële ko ci baayam di mu'aaz al juhani <laughs> Mu'aaz ibn Anas al-Juhani radiyallahu anhu an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu jëlee ci ndawal Yàlla sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne nee na man képp koo xam ne qara'a jàngara man koo xam ne qara'a jàngara awwala suuratil kahfi wa aaxirihaa kaanat lahu nuuran min qadamihi ilaa ra'sihi wa man qara'ahaa kullahaa kaanat lahu nuuran maa bayna as-samaa'i wal ard mu ne képp yeneen saa saam nee na képp ku jàng suuratul kahfi jaal benn suuratul kahfi ak jeexitalu suuratul kahfi anaa mooy fukk yu njëkk yi fukk yu mujj yi kon <laughs> kooku day nekk leer ci ay ndëgg tànkam lay tàmbalee leer gi ba ci boppam képp nag ku ko jàng ba mu jeex lépp kooku day nekk leer diggante asamaan si di asamaan sa ko tiim ak suuf sam suuf sam taxaw allahu akbar diggante asamaan ak suuf hadis bopp mu lool al imaam al haythami moo ko soloo ci majma'u zawaid mu ne rawaahu ahmad moo ko indi da ko foofu imaam ahmad wax nañ la moo ko soloo mu ne rawaahu soloo na ko ahmad wa tabarani wa fi isnaadihi ahmad ibn lahi'a wa huwa da'if mu ne loolu yoo nekk a ahmad ibn lahi'a mu ne moom nag ku wérali la wa qad yuhassanu léeg-léeg nag am ñu tahsin al haditham ci ay condition quoi mu ne wa axraja mu ne soloona ba léegi al-Haafiz Abu Bakr ibn Mardawayh al imaam al-Haafiz Abu Bakr ibn Mardawayh ci tafsiram bi bi isnaadin lahu gariib isnaad boo xam ne isnaadam boo xam ne bu tumuranke la an Xaalid ibn Sa'iid ibn Abi Maryam mu jële ci ku ñu naan Xaalid ibn Sa'iid ibn Abi Maryam an Naafi' jële ci ma Naafi' an ibn Umar mu jële ci mawlaana ibn Umar radiyallahu anhum annahu qaala qaala rasulullahi mu ne dawal alayhi salaam nee na man qara'a suuratal kahfi yawmal jumu'ati suti'a lahu nuurun min tahti qadamihi ilaa anaani samaa yudii'u lahu yawmal qiyaamati wa ghufira lahu maa bayna al-jumu'atayn mu ne képp koo xam ne jàng nga suuratul kahfi bésu àjjuma ah mu ne képp koo xam ne jàng nga suuratul kahfi bésu àjjuma dees na la tallalal defal la leeralal la sotti la. leer boo xam ne day jóge ci sa suufu dëgg tànk yi jëm ba ci njomboxtalu asamaan waaw boo xam ne da ciy leeral leer lay doon di ko leeral yawmal qiyaamati bisub taxawaay ba wa ghufira lahu te dees na ko jéggal maa baynal jumu'atayn la nekk ci ñaari àjjuma mu ne qaala al-Haafiz ibn Kasiir mu ne al-imaam al-Haafiz ibn Kasiir rahimahullah nee na xadis bi wa haadha al-hadiis fii raf'i nadar mu ne xadis bii moom yëkkati ko ba ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam am na lees wa ahsanu ahwalihi al waqf li gën a rafet nag ci ay mbiram mooy daa nekk loo xam ne mawquf la voilà mooy ci ibnu Umar la yem ne yeneen saa saa waxu ko mu ne nag wa hakaza naka nii rawaala solo al imam Sa'id ibn Mansur fi sunani muy al imam Sa'id ibn Mansur ci sunanam an Hushaym ibn Bashir mu jële ci Hushaym al-Wasiti ibn Bashir an abi Hashim an abi Mijla an abi Mijlaz an Qays ibn Ubad Qays ibn Ubad an abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qaala mu ne Seydina Abu Sa'id la jaar ba agsi ci moom mu ne man xara ak képp ku jàng suuratul kahf saaru euh, kahf euh, yawmal jumaa ci bésub hal jumaa waaw euh, nga jàng li nga xam ne mooy saar boobee di suuratu dégg maam suuratul kahf mooy suur suuraat numéro dix-huit ah, ci alquran bi boo jógee Fatiha di wàcc léegi mu ne ku ko jàng adaa bisum ajjuma adaa lahu min an-nuuri ma bayna huwa bayna al-bayt atiq dinañ leeral ci leer dinañ ko defal nayal ko ci leer loo xam ne diggante moom moom fi nekk te ko jàng ak diggante néeg bi nga xam ne moom la mooy néeg bu sell bi di al bayt baytullahi al haram di kaaba ga waaw lii nag al ku mel ni al albani mu ne moom solo wéral na ko ne mawquuf la mawquuf bi ak marfon bi mu des ci mu yem ci saxaaba bi ak mu dem ba ci yonent saa salaam léegi mu ne fii nag da ngay gis ne mawquuf bi la mu ne wakadana ko noon rawaahu la ko solo as-Sawri ya al-imam as-Sawri an abi Hashim bi an abi an hadith abi Sa'id al-Khudri mu jëlo ko ci hadith sayna Abu Sa'id al-Khudri mu ne waqad akhrajahu beneen muy wane ngëneel di ko tudd solo waqad akhrajahu te solo nag al-Hakim al-imam Abi Bakr jëla ko Seydina Abu Bakr Muhammad ibn al-Mu'ammal haddathana mu ne nettali na al-Fudayl ibn Muhammad ash-Sha'rani mu ne ki ma al-Fudayl ibn Muhammad ash-Sha'rani qaala mu ne Nu'aym ibn Hammad mu jëla ci Nu'aym ibn Hammad qaala mu ne haddathana Hushaym mu ne ñu nettali ma Hushaym qaala mu ne haddathana Abu Hashim mu ne ki ma Abu Hashim an Abi Mijlaz mu jëla ko ci Abi Mijlaz an Qays ibn Ubaad mu jëla ko ci Qays ibn Ubaad an Abi Sa'id mu jële Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu nabi mu jële ci Yonent a sallallahu alayhi wa sallam annahu mu ne nee na man képp koo xam ne xara jàng na waaw ah jàng na képp koo xam ne jàng nga waaw képp ku jàng Allahu akbar ah suuratul Kahfi saar bi nga xam ne moom lañ naan saaru Kahf bi caverne bi fii yawmil jumaa bésub àjjuma adaa lahu minan nuuri maa baynahu wa baynal jumaatayn dees na ko leeralal ci leer diggante àjjuma googee bu ko jàng àjjuma gay ñëw ñaari àjjuma yi diggante yi summa qaala ginnaaw gi mu ko soloo mu ne hada hadithun sahihul isnad walam yuxrija imam al-hakim mu ne lii hadith la boo xam ne sanadam wér na waaye ñaari imam yi soloo wuñ ko mu ne war a waahuta soloo nagal hafiz abu bakr al-bayhaqi fi sunanihi hafiz bu mag Seydina Abu Bakr al-Bayhaqi rahimahullah ci sunanam maanaam al-Haakimi jëlee ko ci al-imaam al-Haakim thumma qaala al-Bayhaqi mu ne ginnaaw gi al-imaam al-Bayhaqi mu ne wa rawaahu Yahya ibn Abi Kasiir mu ne hadiis bi solo na ko Yahya ibn ah Kasiir la wax Yahya ibn Kasiir ah an Shu'bata mu jëlee ko ci ki nga xamante ne mooy Shu'ba mais Yahya ibn Abi Kasiir ah, moo doon sëriñu kii bi al-Awzaa'i bi ah. an Shubata mais ki Yahya ibn Kathir la an Shubata jële ko ci Shubata abi Hashim jële ci Abu Hashim bi isnaadi ci tallale ba anna nabiyya kana yonent saa sallam qaala man qara'a képp koo xam ne jàng nga suuratul kahfi suuratul kahfi kamaa nuzilat comme nees ko wàccee ni ñu ko wàccee kaana dina nekk lahu ñeel ko nuuran leer yawmal qiyaamati bésub taxawaay ba waaw hadis bi nag Cheikh al Albani rahimahullah daal na koy wéral mu ne wallaahu al Cheikh al Éthiopie mu ne rahmatullahi te yàlla nag ta'ala mi nga xam ne moo kawe alam moo gën a xam bi sawaabi ci lu jub wa ilayhi te ci moom almarjam mooy delluwaay wal ma'ab ah, delluwaay ba ah, wa huwa te moom mooy ki ñu doy wa ni'mata ëskay alwakiilu ki ñu wakiilu kon tamit dañ naan ñun tamit nañ wax lool <laughs> waaw waaw wallahu ta'ala alam waaw bi sawaab wa ilayhi almarja'u wal ma'ab wa huwa hasbuna wa ni'mal wakiil kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala